asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñu leen leen sant di leen gërëm di ñaan sa mbokk di seen ñaan kenn ci ñëw gi ne rek fii tey muy waxtaan woo xam ne yàggoon nañ ko fee sàkku booba tey nag xam ngeen ne li taxoon amul mooy ñàkk jot bi ngeen xam ne sàmm nañ ko fi dal ko formaat ba ci yoon bi euh, kaaw bi ngeen génne mooy li ci mujj yi ñu jàppoon gannaaw bi ba tey fekk ñàkk jot bi ngeen ko xam ne rek waaye xam naa ñuy góorgóorlu rek di ci bokk lu ci xaj ndax mu war te du wàcc mit si lu am njëriñ te lu ñàkk njëriñ mukk lu waaye def war ko caa boole mel ne ni ak mbir bëgg a waxtaane lu am am njëriñ la waxuma sax ñi nga xam ne dañoo am fu ñu féete war a xam fa mu féete na mu war fa déglu ndigal akuk tere di ko topp waaye nitu yàlla ku baax ku baax waxtaane am na njëriñ ak koy waxtaane ak ñi koy déglu ak ñi ko fekke te yàquñu ko ndax bu ñu ne wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu bu ñu dee waxtaane nitu yàlla yërmande yàlla day wàcc ban xeetu yërmande yàllaay wàcc li tax nit du doyle mukk bu yàlla wàccoon déer ko àjjana ba giñ ko yëg ni ko duma doxale ci sa digganteeg ba ngay tàbbi àjjana benn tiis wala benn coono walla naqar wala mettitit du tax mu doyle du tax jëf ju nekk ak payam morom ja am na ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne am na yenn ci jëf dong yoo xam ne ñoo ko mën a fara am ci daraje alaxira daraje yoo xam ne yenn ci jëf dong nga ko mën a tax a yëkkatiku am jëf yoo xam ne moom dong ngay tax bisu ba nit ki mel na ko gënal am ci jëf yi jëf yoo xam ne moom dong ngay tax bu ñëpp dajee bu ñëpp jàqee du jàq bu ñu tiitee du tiit bu ñu siggee mu siggi kon waxtaane gaa ñu baax ni fekke ko ak déglu ko ak fas lañ fa wax fas ko yéenee jëriñoo am na lu muy jëriñ loo xam ne leneen mënu koo jëriñ lu dul moom li tax kenn mun nga doylu yonent bi sallallahu taala wa sallam dugg nañ benn bis jëm ci ab xare yi ñuy war muy war waaye muy fas muy gëléem yi doyul ñun ñoo fa gën a bari ñi moomante bu kenn waree ba mu yàgg nga wàcc sa moroom war yonent bi ñi mu bokkaloon waruwaay nga xam ne ñoom la war a moomanteel ñu ne ko nun de duñu moomante yow nan la bàyyi rek nga war mu ne déedéet ëpp leen ma kàttan dox te gënu leen gënuma leen gënu leen maa soxla yool bi xam ne kon sayyidul awwalina wal axirin mi nga xam ne ba mu fi ñëwee ba ñu fi jógee jégg bu mu jéggi rek dëgg ko benn mbindeef yàlla mënu la jot maqaam moo mënu la liggéey lu nu toll moo doylewul ba loolu sax xeebu ko ndax bis dikk na ne Seydina Bilal ci lan nga ma jiitoo àjjana loolu rek ci ngay dal di seete ne àjjana xeeti àjjana yu bari la ci biir jenn àjjana ne Bilal wala ku dul Bilal Ibrahima alayhi salaatu wasalaam sax mënula jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci maqaamante àjjana waaye nag ay roq ak i béréb la roqe yi ak bërëb yooyu ak xeeti xeewal ak xeeti daraja nit ñi mën nañ cee rawante nit sax mën na laa ëpp daraja nga gën ne ko ca te mooy bañ a xeeb jenn jëf ci jëfi topp bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ne Sidna Bilal lu tax ana ci jan jëf nga ma jiitoo àjjana Sidna bilaal ndax yow waxtu wu ma duggee àjjana kër gu ma dugg ak roq bu ma dugg fu ma dugg dégg sa tànk bi ñu dox ci sama kanam fekk Bilal daf daan def waxtu wu njàppam yàqoo rek mu jàppaat te bu jàppee ba àgg rek julli ñaari rakka loolu mooy jëf ji nga xam ne ñu bari mënuñu ko moom la Bilaal amee daraja jooju noonu am na ci maqama yowmal xiyaam maqama yoo xam ne jàng alxuraan dong mën a jox mbindeef mi am na ci yoo xam ne yërëm jullit ñi dong ko mën a jox am ci yoo xam ne jullit ñi seen xol sedd ci yow julli si dëgg dëgg yi dong la ko mën a jox kon bu ñu wootee waxtaane nit ku baax kenn ku doyluwul ku jëful ba doyle te loolu ndegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci àggoon kon képp ku jëful ba doyle aajowoo nga jëf jooju ndax jëneen jëf la ci jëf yi ñu bëgg a waxtaane koo xam ne jaam suñu borom la tabaraka wa taala xam ne ñu ne fi umpale nañ ko lool yàlla dafa sàkk zahir sàkk baatin maye itam séddalewul dafa maye dafa seet jaam bu nekk la ko soob maanaam lam la yéene mu may la ko jaaral la ca yoon wa ko neex ci yow mu jaaral la kooku ñu wax maam Cheikh mu gane àdduna ci atum buñ seetee taarix bi nit ñi gën a xam ci gën a siiw ci jamono ji mooy juddub yonent Yàlla Isa 1864 ñëw ci bokkul mu di nit koo xam ne ci tàmbaleem la tàmbalee it wuuteeg nit ñi ak li ko suñu borom nëbb lépp ci ak ngoneem ci loo xam ne daan ci laal tuuti bi mu jàngee alquran ba wattu ko booba fi mu tollu ci ndawe lu yéeme yéeme la fi mu wattu alquran bay tàmbalee jàng xam-xam laxas ku ñu wax ay atamit du gaaw a mën a dugg sa bopp waaye ak may la bu ko suñu borom defaloon jamono yooyu nag gannaaw nit ñi booba ni ñuy binde taarix ak ni ñuy takke at yi xamuñu ko woon am na yeneen réew yi ci fa tolloon booba ak yu foofu yoo xam ne bu yàgg lañ fa àggoon waaye fii ci réew nit ku ñuul xamuñu woon loolu loolu tax na bu ñu dee waxtaanee ñu deme ni ki ma am Cheikh mi wala Cheikh Ahmad Bamba wala Cheikh Sadib wala El Hadj mu ci doon ci mag ñooñu yu ci bari du doon dat yoo xam ne yu ñu mën a waat lay doon ndax kii mbind ko woon dana demit ba am ay xew-xew yoo xam ne danga dem ba ne lii ji lii wala lee jiitu doo am kenn ku la ci gindi wala ku la ci dindi kumpa ndax li ma waxoon rek moo ko waral su seex moom ndax ngàmbu ci li ba moo fa nekkee moog Alaaji Maalik fa bokkoon nekk te ne eh, ni ba leen fa Tuubaa saccee dañ ko ganale ñu kilifa diine gu mag la loolu boobu wane ne ne du ndaw noonu kon daje googu ñu daje ñoom ñett ngàmbu cëli mën naa xew gannaaw xew-xew yu bari yoo xam ne yi ñu takk la te ñu waxtaane la beneen wax ji ne deppal la ko fekk kooku it lu bon bon moo gën a niru njëkk a gisante gi ca ngàmbu jëli ndax li ma waxoon ci gisante gi it li ngeen ko yàggee dégg ay riwaayaat yu bari ci am ay waxtaan wax yu wuute ñii ne lii ñii ne nii ñii ne nii li ci mën a am moo di booba daal gone la lool ndax foto azim boobu bi mu koy def man ci làmmiñam laa nangoo mu ne booba ñaar fukki at la am te bi muy def kon foto foto azim ci Ahmadu Bamba bi muy def Masaalikul Jinaan bi mu koy àggale ndax njëkk na koo tàmbale lu yàgg gannaaw gi dog dog xew-xewi jamono yoo xam ne bu fekkente ne jamono may nañu mën nañu koo waxtaane ci mbirum tubaab bi ak jëflanteem ak nit ñuul ñu sakk ci seen taarix tax na mu tëj ko denc ko lu yàgg bi mu koy àggale ñu booba diggante Mbàkke Bawol ak Daaru Salaam la waaye daal booba di masaalik di àgg mu ngi ci fanweeri atam ci ñeent fukki atam la fi jógee dem ci géej gi maam Cheikh fu mu ba ko sëñ Tuubaa jëlsee foofu foofu fu mu nekk ndax Mbàkke Kajoor la ndax Mbàkke Kajoor Maamur Anta Sali nelaw na ba ca déwén sa sëñ Tuubaa soog a jot ndigalal rabbi asxaabaka bil himmati wala turab bil himmati wala turabihim ndax bi nga xam ne ne Mamour Anta Sali nelawoon dem ba ca déwén sa Sëñ Tuubaa ñëw benn si Mbàkke Bawal ndax ca jamono yam nekkee ca Mbàkke Kajoor la fa indi woon maam Seex wala Mbàkke Bawal li gën a sax te gën a wóor te ëpp ay tegtal moo di Mbàkke Kajoor la woon ndax saxal nañ ne sëñ daf ko daan tëralal moom ak sëñ Ibra Faati bu leen bu leen tëralee ñoom ñaar ba noppi ñu tëralal dongo yi ci des loolu tegtal na ne fekk na kon maam Cheikh ba mu fa daata ñëw jàng na lu bari ndax nee ni bi nga xamee ne agsi nañu di ko sëñ Tuubaa njëkk laaj ba mu ko daataan jàngal ngir xam àllu am daf ko li arab loo maa kaana muhammadun aba ahad min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiyina ba mu ko li arabee ba mu àgg te dëmmul la ko soog a tàmbalee jàngal kon gannaaw bi nga xamee ne fukki at ak ñaar ñi ne fukk ak ñeent dox na seen diggante te sëñ Tuubaa bi nga xamee ne maamoon ante sa nelaw na ba ca déwén te mu jóge Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol ak ñeenti yi nga xam ne diggante Mbàkke Bawol la ko def ak Mbàkke Kajoor suñu mat Lamin Jóob Dagana wax na ne diggante boobu ci la àggale Masaalikul Jinaan ci la wàcce Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Sarr Sëñ Gaawaan ci ak mbooloo mu bari bu ne ci diggante boobu itam la wër réew yu bari ndox bu bari bi mu daan dox li ci ëpp ci diggante boobu la te maam Cheikh bi nga xamee ne Sëñ Tuubaa di ko jàngal di ko jàngal di ko jàngal ba toll jamono boo xam ne ñi jébbalu si ëpp nañu doole ba nga xam ne njàng mi li may tudd noonu xam ngeen ne li jiitu loolu mooy moom ak sëñ Ibra Fati ñuy jàngal ñi ñi jàng li nga xamee ne nag sëñ Tuubaa jot na ndigal ne képp koo xam ne kii da ma toppoon ngir jàng sooy boo nga dem wuti feneen foo dem su koo xam ne ci ci lii ma nekk nga nekk ànd ak man ci lii nga toog suñu bare bare bari dem diggante boobu kon na maam Seex moom jóge woon na fa ba mu fa jógee itam jaar na ci Alaaji Malik si ci doom mu njàng li xam moo dina rek ci naxwu daal la ëpp lu mu jàng ci moom booba itam Alaaji Malik daana jàngale daana def itam ay xisa it waaye tax taxuloo boobu mu jaar ci aroob nangoon a ci làmmiñam mu ne ba ma nekk ak Alaaji Malik li tax man mën na la aroob amul solo bu ma masaan way def naan Ahmadu seetal ma ko man kat jaaruma ci aroob waaye mu ne man mi ko jàngoon it xam naa ne amul solo loolu wax na ko mu daal di xam ne boobu moom kirib bi mu jógee foofu naka jëkk itam daawul faral diggante gi ak sëñ Tuubaa Mbàkke Bawol nekk na fa xissa boobu xew ca jàkka ja ci ilimaani jàkka ji ñu daan jiite te xew digganteem sëñ Tuubaa euh, euh, Cheikh Ibra Sarr ak ilimaan ja ak Mamoor Jaara ba la ca maam Cheikh wax ak lañ Cheikh Ibra Sarr wax ba sëñ Touba defal ñetti bay ñooñu Cheikh Ibra Sarr jazaaka yaa xilli Ibrahima mawlaaka xayral jazaa mën a daareek awlaaka ak li ca maam Cheikh def Cheikh defee ba mu ne ko awlaaka mawlaaka takriman wa tabjila xataa tafuq bi yaa ahmadu jila walaazim dahra adaban ohit tabiha falaa yawqan kanha qaala aw qiila lépp lu leer la loolu ci wane na ne booba maam Cheikh daana dem di li xewoon ci Daaru Salaam ak yu mujj ci ñeenteelu at yooyu nga xam ne ba ñeenti at yooyu ñeenteelu at yooyu jeexee ca la sëñ Tuubaa xew-xew boobu fekk na maam Cheikh daan dem di dellu si kon ba li fi sëñ Tuubaa jógee dem ci géej gi mosuñoo dañ di li tubaab di wax communication di communiquer benn ci ay ndaw ak i leetar benn ci jëmm waaye mujj na gisante gi ci jëmm néew néew koo xam ne néewoon na lool lool am na ci ay pista yu bare yoo xam ne lu ci nekk day dëgëral morom ja li gën a gàtt gannaaw noo ngi ci siirab euh, Cheikh Ahmadul Kabir radiyallahu anhu bi nga xam ne jógee na ci loolu jaar-jaar yu bari la jaar dem na ndar yàgg na ndar ba ñu defoon ne doomu ndar la jaxasoo woon nag ñu àllaji mën njaay maa góor gi baamee jëm mama kamara ah, ak ñeneen ñi nga xam ne foofa la ñu nekkoon te di ay kilifa ñenn ñi ci bari ci xasida bu mu def ci yennati bayit seen waxtaan àgg na ci mu am xissa bu ñuy nettali ni nga xam ne noonu la xewee ci digganteem ak Alaaji Malik ak sëñ Touba ci bayit woowu ci fatal azim muy wax wa robatun fi zahidin fii ka lazam wa zuhdu fi raaxibi fii ka qaswaham am na ci yooyu duñ ci duggante sax ci détails yi waaye loolu lépp wane ne ne daanañ faral di gisee te nañu yëgante daanañu jéggante daana am yuy dox seen diggante ci jëflante bim mu jëm mujj bind ay ñaari bay ñetti bay lay doon foofu lay doon jëmni taxayyaaka rabbul waraa ji mu waxoon ci Ahmadu Bamba ak ana shaakir rayaan bi mu tontu woon sëñ Mbàkke Busso yaa man kasaani na'yuhu saw bay jawoon mu waxoon sëñ Moodu Moustapha ak inna saadata fil uqba yenn yu bari yoo xam ne ci ay diggante ak ci xew-xew wax liggéey jëf yu bari mën nañu caa jaaraat ndax li gën a itteel ci waxtaan wi du yooyu ñu tàmbalee noonu ko dee waxtaane xam ne fa mu jaar nu mu demee ne li mu jógee jërëf tubaab mu jotee lool ak la dal tubaab ba ak fa ñu jëmoon ngir di seet seen bi ba mu ak si Louga ba xew ba ca am ba mu far ci toog ba nekk fi li mu nekk wël wëli ndara ba lu ñu dellu si fii ba ci ñetti sanc yi ci sanc yëpp ci diggante bi la loolu jeexee mu nekk dañu waxtaani koo xam ne man sax danaa am tubaab bi ah gêné danaa boo ko mun la seede boo xam ne yoon du nangu ci moom da nga delloo si sa xel da nga delloo si yàlla da xamit ne ku nekk da nga tëdd ci bàmmeel te da nga fa wéet sa jëf doo nga la fay fekk lépp looy wax raqib ak atid ñaari malaayika yi ñu ngi sa ñaari mbagg yi daañu xam ba xam li ngay xalaat duñ ko bind ngir yërmande yàlla waaye lépp loo wax ci salamin day seet xolam rek mu seeta xolam xam ne unaaka rabbun yaalamu xaainata laayuni wa maa tuxfi sudur bu gëmee loolu le dana am fu mu war a àgg sax wala fu mu mën a àgg te du fa àgg diggante boobu yooyu weesoo waxoon nan mille huit cent soixante quatre ñu dem ba ne soixante six la gën a àdduna mu ngi fi jógee ci mille neuf cent quarante six bu ko seetee muy juróom-ñett fukki at ak ñaar juróom-ñett fukki at ak ñaar yooyu la ñu fi def lépp mu ne su ko waxtaane waaye njëlbéen gi mooy ba mu nekkee di jàng Mbacke Kajoor ba ni mu fa jóge nga xam ne ci jamono yooyu la tàmbalee dugg xalwa dugg xalwa di wut ci boromam tur bi nga xam ne nee ñu xutbul xaw su rek a koy am wala chaise xutbul xaw su mooy jëmm ji nga xam ne moom la saa borom dénk jamono mu toog ci bi gën bi mu njëkk sallallahu alayhi wa sallam toogoon di àtte jamono ngelaw li balaa upp tàggu ko wurlu yi sax balaa lekk janax ji tàggu ko xam ne suñu borom ku toll ci maqaam moomu dana la feeñu ci diggante lu gàtt li ñuy wax seconde ci montar bu nekk lu ëpp juróom-ñaar fukki junniy yoon te war am kattanu maqaam ak xam-xamub feeñu bu ci nekk da ko dékku jox ko xaqam ci li li ci xaqu da ko matal nga xam ne juróom junni siddiq xam ne siddiq maqaam mu kawe la bu ñu la wut woon ñoom ñëpp duñ mën a dékku leer yooyu le ba daal ñu xam ba wala ñu seey ñoom ñëpp kenn kooku kooku lañ ne moo attan al ismul azimul azam al ismul azimul azam boobu Cheikh Amarul Fouti radiallahu taala anhu nee na moom de xanaa chaise la ndax nee na du xutbul xawsu waaye suñu borom jox na ko tur woowule mooy tur yi nga xam ne suñu borom daf ko jagleel doomu aadama rek ci bind yi bari bari bari malaayika yi ñoo gën a xej gën a jege yàlla gën koo xam waaye doomu aadama rek ko moom te jëmm ji nga xam ne moo amee al axlaaqul muhammadiya rek mooy ki koy attan mooy ki ko yeyoo mooy ki koy moom la suñu borom di jagleel kon jamono yo ci la daan wow ba ñu dëbb ko ba mu nekk bol sunguf noonu nëpp ci loxoom ak satal ndox mu am ca weer ñaari weer wala ñetti weer bu génnee bu dellusee buñ seetee nga bub si bi day tolloo nga bub si déem la koy jóge daal duñ ko mën a xam mu di tàmbali ba tax mu ne sama fukki at ak juróom lu wal yi di liggéeyal boroomam ci laa ko làq loolu sori na diggante bi la jóge jaar jaar yooyu ñu wax yépp sàkk na mu tollu ci jox léppam boroomam zaahiram ak baatinam ànd ak mbindeef yi ci di jëfe ci ni doomi soxna yi jëfe mooy di sàkku xam-xam di jaamu yàlla maandu fonk waajur fonk sëriñ fonk dëkkandoo fonk mag fonk kilifa fonk képp koo xam ne ci fees na la kaw ci wàllu at wala ci wàllu xam-xam wala ci wàllu lu mu doon dem na ba loolu lépp teewul ñu nit ñi mu jaxasoog ceddo yi di war fas sinaaru góor di dañal di sol tubéy ñetti di sol mbaxanam sesia di xalam lu neenu daana jub mbooloo mu taxaw di waajal julli buñ ko séenee nañ xaar ba ahmadu bee ñëw jiita na ndax nu barkeelu ci mu jàdd ca yoote wa naan dalal fii dalal fii dalal fii ñuy nee na toll woon jamono joo xam ne dafa bëggoon bu ko mel ni mbindeef nemmee foogale dara rek mu engagé soldaar nekk soldaar ngir dundam lépp ci nee na suñu borom daf ne ko lépp loo xeeb loo nëbb rek xeeb naa ko mu fa seen yéene gën a nëbb képp kuy nëbb bu jige si ba tey lépp lu fole ci moom coobare suñu borom tabaraka wa taala waaye du ab waxtaan sax bu ko daan def day laajte ñu fi nekk ngir bañ rek mbiram feeñ loolu itam tax na am jëflante yi mu daan jëflanteeg nit ñi ak tubaab yi ci kaw nëbbatu googu rek ak làqatu fu mu yaakaar ne bu fa làqoo rek kenn du ko xamal dara làqatu na fa dëkke loolu dëkke loolu boo boobu mbiri boppam lay a gis wax naa ko ay yoon conférence mbiri boppam li mu njëkk a gis ay jëfam yi ci baax ak yi ci bon balay gis jëf ya ay pas-pasam lay njëkk jar lool yi ciy lore ak melo wa ñu melo melaw tiitle wu ñaaw wu naqari wu xeeñ wu yàgg wu tàng melo yi pas-pas yu rafet yu jub yeeg di lu kéemaane lu neexkat rafet xam ne day def dugg na àjjana ba noppi diggante boobu lépp lu mu fasoon te lu demul ne na mu ko fase woon ci digganteem ak boroomam ci tawxiidam wala ci digganteem ak waa ju baax day dal di janloog yàqu-yàqu ba bu ko defee njortam dal di ñaaw bopp ndax dana jàpp ne kon ndegam lii li ma ko gëmee woon nii la demee dara du ci dëgg kon mboolem lu ma gëmoon rek nii la demee bu ko defee ñaaw njort boobu bu ko roog a génnaalee muy koo xam ne kii ñu rafet njort ci moom dañuy dal di ñaaw njort ci moom te maanay alquran diis na diis goo xam ne xóot na xóot koo xam ne wax junjit suñu borom a ci nekk lii junj na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii moom yonent bi ak malaayika yi lii digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen yonent yi ak saaba yi lii moom dong ko xam moo ko jagloo lii ulama rabbaani yoon ki nga xam ne nag yooyu yëpp yoonam ñëw ci pas-pas yi mu demee ba gis ne lii kat moom la façon ci tawxiidam te demewul nii ñu gis ne na ba tax mu ñaaw njort ci lim xalaatoon lépp ak lim jëfoon ba bu ñu nee rooxam génn na ci diggante boobu muñ ku ñu ñaaw njort ci moom ndax mën naa dal di texee bi loolu tax ne kon firi alxuraan kon ngóor dina ndax la yàlla nar dëgg dëgg dëgg neexu la xam te yonent bi sallallahu alayhi nee na amul yenn xaraf ci xorofi alxuraan yi am na biir ak bitti xaraf foo am na biir ak bitti biir booba amati biir biir ba am biir ba muy juróom-ñaari biir juróom-ñaari biir yooyu boo toogul ba xam ko te juróom-ñaar ak juróom-ñaar fukk yitt yàlla yi dañ koy faral di wax wala suñu borom ci boppam ci jublu ci lim bi dafa jublu rek bariwaay bi ne lu bari la boo demee ay junni la wala ay téeméer wala ay fukki fukk ne kon gannaaw loolu tax na saaba yi sax ragaloon a wax ci alquran dinaa bu ko siddiq radiyallahu anhu dafa ne woon ay ardin tuqilluni wa ay samain tudillunu in qultu ala allahi ma la ma alam ana san suuf laay taxaw yawmal qiyam wala ban asamaan may tiim bu ma waxee ci yàlla loo xam ne lii wóoru ma bu keroogee ana fu may làqu ndegam Abubakar Siddiq mi xam ne aarifoona billaay kenn attanu ko ci nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li jant bi tiim bu yonent yi gën Abubakar nekku ci ne buñ faboon gëmug Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko ci plateau balance fab gëm yi yeneen bindeef yépp ci beneen plateau bi gëmug Abubakar wat leen kooku moo wax loolu kon ana ña ca def lu ñuy wax loolu na tax kon noo ne sëy bi li ñu ay mbiram nit koo xam ne dafa nëbb boppam ci ndigalal suñu borom di nëbb xeeb ko di nëbb di nëbb di nëbb ba nëbb nëbbkat yàlla azza wa jalla loolu lépp doyu ko mu ne résultat ko ma xam te du yomal xiyaam kon bi nga xamee ne am na mu jaar jaar jaar yi ma wax dugg xel woowu loolu muy wax ci biir suuf maanaam alquran biir sàngam de yaa ma sa firil alquran waaye de bu doon léegi du ko def de booba damay yéewul rek waaye bu doon léegi du ma ko def mukk loolu dégg naa mu wax ko kon daana jàngale daana waare daana digle daana tere li nga xam ne wàllu yéeg doomi soxna yéeg borom xam-xam yëpp ko daan defee yi ma waxoon nag ngir yëpp yooyu dama li muy wax ak dundam daal mu bu gën a gaaw tënk ko def ko wara ya teg tuuti ci waxtaane ay mbirum tuuti ngir yu bari yi tax su jógee waxtaane li nga xam ne bokk na ci li am njëriñ ci waxtaan yi mooy dellu si fàttali ko seetaat suñu bopp seetaat suñu gannaaw xalaat suñu kanam xalaat li ci suñu kanam lépp kon ci gàttalu li ñuy alxayaat yi ma ne nit lu mu nekk war naa xam loola ndax ku nekk ci loo xamul kët jaruñu kenn ci la yomb loola fekkee ne xam nga ko it te na nga ko war a wormaale wala na nga ko war a diisale wala fa nga ko war a teg tegloo ko fa it njariñ la du àgg fa nga ko séenu ndax dañu ne lu jiitu moo di lislaam li ca topp ak taalibe kon war na noo xam lislaam ba noppi xamuk taalibe mun xamee lislaam mun xamee lislaam dëgg dëgg lislaam xam xamuk taalibe dana nu yomb bu nu gisee ñuy woote na xam nañu lislaam te duñ weddi taalibe wala ñuy umpale ko xam-xamu lislaam ndax lu ci nekk boo seetee si xakamatu si Ahmadu boobu génn mboolem yoonu tasawuf yoonu tërbiyee yoonu tarqee lu ci nekk fa mu fàqee ci alquran wala ci xadis boo xam ne yonent bi sallallahu moo ko wax wala mu jëf ko mu wax ne noonu waxtaane mbindeef mu doy waar borom tabaraka wa taala roox yi la bind te bindagul jëf yi te bindee roox yi roo ci boppam moom li ñuy wax euh, da lu xam boromam la ansur bu xam boromam jaxasoowul ak lëndëm jaxasoowul ak bànneex jaxasoowul ak coono jaxasoowul ak mbugal daray dugul yàlla laalu ko mooy leeru suñu borom bi nga xam ne ci la bindee malaayka yi ci la bindee lu tax ba mu leen bindee dajal leen ci benn kii xalaa baxari adama ñu leen ndax duma seen borom ñu ne aha kay ba ñu ne aha kay ñun ñëpp te kenn ñàkk ko wax waxin wa na ndax dañu ne Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk ne balaa moo yëpp ne balaa ruu yi yëpp ne ah, kay ruu yi nga xam ne seen borom ba ñëwee ci àdduna gëm dañu leen forcé amrullahi moo leen manant ba ñu balaa waaye kon ba ñu jóge foofa yëpp nañu balaa suñu borom nag ne bari na ñuy fende waaye danaa ko seet gis boobale la roo yu ëppante gën a diisante gën a guddante gën a yaatoonte gën a talante ëppante man-man ëppante kàttan mbëggeelu suñu borom gi mu séddale bindeef itam keroog ci bis boobee lañ ko ëppalantee li roox yi duggee ci yaram dañoo tawat lañ xamoon bañ nekkee ci seen réew ma te mooy xadaratul quds lépp ñu fàtte ko ndax tawat jooju ngir dugg gi ñu dugg ci biir yaram mel ne ku ñu dugal ci tabax boo xam ne amul palanteer amul bunt kaw ak suuf wet gu nekk ñu tay ko ay brique ba doo bu jant bi fenkee doo ko yëpp bu sooyee doo ko yëpp tawat googu roo yi tawat am na ci roo yooyu seen tawat méttiwul ak roo yooyu dara jotu leen roo yi nga xam ne dara jotu leen ñooy yonent yi xam nga ñu xamoon seen boroom ci jamono booba nga xam ne dara doxul seen digganteeg ay leeram wala yërmandeem wala ay meroom wala kàttanam man lañ leen bi ci àdduna yi. li waxoon rek ruux yooyu. mënul xam illaam te ak mbëggeelam mooy cosaanal li ñu tudde wilaaya ak waliyu ah gannaaw suñu borom mënuñu koo gis lu mu tëralul ci sharia ne def leen lii mënuñoo xam li mu bëgg. mënuñoo xam comme ki ñu gën a bëgg ci nit ñi loolu kumpa la moo tax ci wàllu yi neex na xam ne boo ko dee seet rek man nga ko seet ci xaafisul quran ku wattu alquran ci la ko doo ko mën a xool ba xam ko ci wilaaya itam mooy ci suñu borom bëgg rek def ko xaritam eh, mooy borom wilaaya mu kooku mooy wàllu ak nu mu mën a mel nag borom daf koy nëbb ci jaam yi mu tax sëñ Tuubaa di wax ci Masaalikul Jinaan naan lakinna maarifatul wali asaabu min maarifatil ali li annahu jalla kamaaluhu bahar bila xafaani inda kulli man nazar amal wali fa huwa dukti an ibtaan min xaysu ma yakunu fi l anam li aklihi wa shurbihi ma al wara wa gayri dayni wa yulaaqi darara ah, bis boobu nag la séddale woon lépp ci la séddale ak xaj ci moom ci la séddale ak texe ci la séddale itam ak jege ko ci la séddale itam yërmandeem ci la séddale itam mbëggeel gi mu bëgg ñenn ak ci jaam ñi ci la séddale it xam-xam kon nit ñi ñi yàlla faral rawante ci yooyu yépp ku ñu wax Muhyiddin Ibn Arabi nga xam ne maam see mos naa wax fii ne moom la bokkal fu ñu naane Muhyiddin Ibn Arabi dafa rawoon borom xam-xam yi ba nga xam ne lu mu mosaan waxit dañ ko daan weddi Ibn moom mu nee na wàllu yi nga xam ne jalaalullaahi def leen di jàpp ba ñu ruy ba def ndox nee li am ci mahabba dafay tabiiya nee na moom mi nga xam ne li mu ci amee ilaahi yi la ku ci sompoon lu toll nii def ko ci asamaani juróom-ñaar dana ko ruyal te moom yëngalu ko sax kooku loolu wax keroog ne moom ak moom ñoo bokk fu ñu naane Muhyiddin Ibn Arabi moomul la ñu tuddee a imaamul aarifina maanaam ñi xam yàlla mooy seen njiit ci ak xam yàlla suñu borom nag borom may la dafa yaa borom yi roq la borom yi li ñuy wax daal xam nga mbakkar feggu xam nga ni ñu koy waxee ku ko bari la la jaam bu nekk bu la jubloo ci tabeem ak yërmandeem nga defee ne yow dong la defal yaatu na yaatu boo xam ne xëjul fenn ah ñi nga xam ne nag ñoom la jaarale ci yoon bi nga xam ne moom la gën a moom la gën a bëgg ci yoonam yi te mooy yoonam ñu gën a jub xocc ci moom mooy ñi ko gënal ci jàmm yi ñooñu ñu limaamul xasaali yi radiyallahu anhu daan misaali ne picc yi dañoo toogoon bés ba yàgg ñu ne waaw nun de waaj xeet yépp am nañu bóor tan yi am nañu bóor nit ñi am nañu bóor nun de amuñu bóor ne boo demee de am nañu bóor dañ ko seetu rek waaye teenu seet ko ñu dellu dajaloo ñu daal xam nañ ne am na nañu boo waaye nan seet fu mu war a féete ñu dem fa ndax bu demee ñu gis ko waxtaan ak moom xam ci ay mbiram dara danañu defal ay may danañu wutale ba tey ba nu demul ñu dajaloo seet ci seeni xam-xam ak seeni tegtal ba féetale ko bërëb dañ ko féetale bërëb mu def nag ak dogu ñëpp ñu daal di ne na mu dem seeti ko nag ku ci nekk rek waaj loo mën ci waaj ñu daje ñoom ñëpp waaj dal di yoon wi ku nekk firi la nga amoon ci laas di naaw rek ñu demee am yàgg am na ñoo xam ne réew yi tàng lañ dëkkoon bi ñu àggee ci réew yi sedd lool mën mënatuñoo maanaam daal muñ sedd ba ñu dee ñu dëkkoon ci réew yu sedd lool jaar ci réew yu tàng ñu des fa nga xam ne dañoo néewoon kàttan des fi ñi nga xam ne seen fan ci desoon dee ci yoon wi nga xam ne itam ngelaw li ak taw bi ak melax yi yëpp rey na leen ba mu des kuréel bu néew kuréel bu néew boobu dem ba àgg kër buur ba bu ñu demee ba kër buur bi ay sàkketi weñ ko wër ñu fëgg bunt ñu ubbil leen ñun de dañoo bëggoon a gis buur bi ñu leen ah toog leen foofu waxtu woo xamee ne yërmandeem ñëw na wàcc na ci yéen da ngeen ko gis ñu di fa toog di fa toog ba am ñu faatu foofa ñu dem itam ba mu yàgg rek ci yërmande suñu borom ngelawam yërmandeem dal di upp bunt yee ubbiku ñu ne leen bismillah ak si leen bi ñëwee dal di nuyoo buur ba noppi toog ñu leen ana ñan ñu wax ko la doon ngeen jóge ñu ko fa ñu jóge lu leen indi ñu li leen indi dañu daal danoo toog ba mu yàgg rek ma xam ne war na noo am buur te ko am buur war nga koo jaam war nga koo déggal kon da ko war a xam ñu ne na ah, sonal ngeen seen bopp de ndax man bu ngeen ñëwee maay buur bu ngeen ñëwul it maay buur ah bu ngeen may yëgee bu yëgul yëpp man maay seen buur ah yéen a may umpale nag waaye man umpale wu leen yéen a xamul fu ma ne waaye man xam naa fu ngeen ne yéen a xamul li may def waaye man lépp li ngeen def xam naa ko waaye gannaaw nag ah seeni moroom nga toog ngeen góorgóorlu yéen sonn ba ñëw da ngeen xam ne ah li ngeen foog ci man danaa leen wan lu ko raw ndax sama baax yu nuul fenn kon danaa ganale sama gan nga xamee nag ganal na leen ba lépp lu seen xel xalaatul ak lépp luy xeet xeewal ak teraanga defal na leen xel dem nag ci ñu ñu wàcc sa seen gannaaw dina waaw réew yi nu jógee nag bàyyi nañ fa ay nit ñoo xam ne de ñoo ngi nu ne yem te ñoom daal xanaa dañoo am ngànt ñëwuñu daal wala ay gàllankoor mu ni leen wala waraadul xuruja laa addu lahu uddatan walakin kariha laahu bi'aasahum fa sabbatahum wa qila qudu ma alqaidina bu ñu naroon a ñëw kon ñu xa xaw waajal ñëw gi waaye yàlla ci boppam moo bañ ñu ñëw maanaam man buur bi maa leen soxla woowul maa leen yërëmul moo tax ma téye leen ñu ne ko waaw ñeneen ñi suñu morom yeneen yi àndoon ak nun nag te faatu ci yoon wi mu ne leen hayhata wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al mawtu faqad waqa ajruhu ala allah képp koo xam ne génn nga sa néeg jëm ci sàkku yërma ngërëmal yàlla ak yërmandeem nga dee ci diggante bi sab yool war na yàlla moo ko amee te dina ko motal kon nag ñooñu bu leen leen itteewoo seenub yool dana mat sëkk ne ko waaw nun nag dañu toog ba mu yàgg nu delloom ndax mënuñu fee des mooy leen déedéet loolu mënu leen ko ndax ni ma leen ni ma leen bindee bu bindu bu ngeen war a toog fii waaye daal danaa leen defal loo xam ne bu ngeen delloo waxuma la man waaye yéen képp ku leen xool wala mu jege leen wala mu laal leen wala mu seral seen xol wala mu defal leen dara lépp lu mu bëgg dana ko am lépp lu mu bëgg dana ko defal mu daal ne nag waxi picc yaa ngoog ku bokkul ci picc yi doo xam waxi picc yi ruux yooyu ba ñëwee ci àddina te tawatuñu ñoom delluwaat ci seen boroom ñooy tegtalu picc yooyu le ñoo xam ne yii roobu jóge ci ñii dara jotu leen ñii seen tawat woyof dale woon ko ca wuute ga rooxe wuute ak tabek suñu borom gi wuute gi mu wuute ci jaam ñi dikk ba ci ne wax ci misaalu ñu wax Muhyiddin Ibn Arabi boobu ngir ki nuy waxtaane xeetoo gu mu waxoon ne bokk naa ak moom fu mu naane ba tax na lu mësaan wax dañ koy wecc ko xam mu di bokk ci nëbbu googu mu nëbbu woon wante lu mën a xew waxtu woo xamee ne aji nëbbu mu ngi nëbbu ba suñu borom sant ko loo xam ne du caagee ni daf ne ko sañ nga ko wala mën nga ko waaye daf ne ko sant naa la lii na ko def bu boobaa loola moom bu ko deful tooñ bu ko defee nag ak nu mën a demee rek eh, matal na ndigalal boromam ak jaamu yàlla la ci moom koo xam ne mënu la def keroog genn jaamu yàlla koo xam ne du googu ko ëpp doole ndax moom rek mooy ndigalal yàlla ci jamono jooju ci waxtu woowu mu ko ko santee mu def ko loolu dina lenn ci awliyaaw yi wala ci xutbu xaw si ñuy wax loo xam ne day mel ne bàkku ñi xamul dañuy defe ne dañuy damm wala dañuy yëkkati seen bopp fekk na déedéet wa ma qultu hada al qawla faxran wa innama ata al iznu kay laa yajhaluuna tariqati Cheikh Ibrahima Dasuqi dafa ne woon wax yu rëy ji may wax yëpp kat waxumu ko ngir damu waxuma ko ngir xam xamle sama bopp waxuma ko itam ngir ñi naw ma ndigalal yàlla moo ñëw ndax suñu borom moo nam ma nit ñi bañ a umpale sama yoon ngir ñi war a texe ñu jaar ci ñi warul a texe ñu won ko gannaaw bu keroogee du ñu am aw lay loolu moo tax <clears throat> awliyaaw yi ci seen bopp maam Cheikh nee na li ñuy puukarante yamal xiyam mooy ku ëpp ñoo yóbbu àjjana rek kon ku ci gën a bari nit ñoo texeel bu keroogee yaay ëpp daraja loolu tax nag soxna Xadi mas na wax ne maam Cheikh mas na taxawal julli guddi la xam ma julli gee la xam dafa julli gee ba noppi taxaw li ñu topp moom di julli ba julli gi yàgg ba mu doy waar ba am ñu toog ci suba si bi ñu koy waxtaanee mu ne ndax xam damaa kaabar rek sama borom xamal ma ne ma ku jaar ci sa kanam fii ba ca kaaba ga ma jéggal ko loo tax ma yàggal taxawaay bi ngir ñu bari jaar fi mas na ne itam suñu borom tabaraka wa taala daf ma takkal garaat boo xam ne képp koo xam ne sa bët dal na ci man da nga texe képp koo xam ne sama bët dal na ci yow da nga texe te añaan du fekk moo waral sama génn bi may doxe <coughs> naka noonu képp ku dëggub tànkam naka noonu képp ku laal aw yaramam te gam gis sax mooy texeel rawatina laal rawatina laal lu ca bokk ndax dañuy daan wax ne nee na ku xeeb barkeelu da nga fekkul ku njàmbal ba mbir mi taq rip ak deret bi ci turkeem nga sol ko waaye loolu ñii jàngul xëy na wala ñu seen àlluwa gàtt ñoo koy werante ndax Cheikh Ahmadul Badawi radiyallahu taala anhu bi mu tolloo ci xaadisul wala haan daf daan yéeg ci terrasse nii ci kaw mel na ci yéeg ci kaw jàkka ji rek taxaw janloog benn tomb rek ci asamaan si du xef mukk du sëgg du wàcc lu dul xale yu ndaw yi nga xam ne daañu indi di ko ko dékk nii mu di leen ñaanal lu dul loolu du ros du yëngu ba mu am weer wala weer ak fukki fan wala weer ak ñaar fukki fan te boobu suñu borom mu ngi ko dénk secret boo xam ne moom dong ko ci jamono jooju te noonu la ko waroon a wattoo moom ci boppam bi nga xamee ne waxtu wàccee bépp xaleel boo xam ne loxoom laal na ko da nekk waliyu kon mbirum barkeelu fekkoon nañ ko ci àdduna ci lislaam ñi koy dingat ñépp dañoo xamul dara ndax borom njër yi nee na ñeent ñi nga xam ne ñooy ñi ci siiw mu di limaam Abu Hanifa ak limaam Malik ak limaamu Shafii ak limaam Ahmad ibnu Hanbal ñoom ku bokk ci ahlu sunna kenn ci ngërum ñooñu nga nekk ba Cheikh Abdul Qadir Jilani mu ngi nekk ci ngirum imam ahmad ibn hanbal see ahmadou bamba ak maam cheikh ak alaaji malik ak ñoom ñëpp ñu ngi ci ngirum imam malik naka noonu muhiddin ibn arabi mi ngi ci ngirum imam malik lu ci waaye àgg àgg ci boromam yaa ngi ci ngirum kenn ci ñooñu kenn ci ñooñu nag ñoom ñëpp daje nañ ci barkeelu ndax benn bis imaamu shafii dafa woo benn taalibeem ne ko ñëwal ma yónni la ci ahmad ibn hanbal limaamu ahmad ibn hanbal kenn la ci borom ne ko boo demee ne gis naa yonent bi ci gént sallallahu alayhi wa mu ne ma neel ahmadu daañu ko nattu waaye bu muñee day danaa ko yëkkatil drapeau boo xam ne du daanu ba yomal xiyaam demal nga wax ko ko bi taalibe ba demee mu yëg limaamu ahmad ibnu hambal ba noppi ne ko man de limaamu shafi yow ma yónni ci yow nee na gént na gis yonent bi mu ne ko daañu la nattu na la ko wax waaye boo muñee ah daañu dana la yëkkatil boo xam ne du daanu ba yomal xiyaam imaamu ahmadu daal di bëgg ba jooy daal di summi turki bi mu jiitaloon jox ko taalibe ba dëggale ko ko ndax xabaar bu neex bi mu ko wax ba imaamu Shaafi yi delloo ba imaam ba taalibe bi delloo nettali ko imaamu Shaafi yi daf ne ko sa mbir moomu de bëgguma koo jël di la lor li mu la jox ngëngale ko barkoo la waaye na nga dem tooyal ko ndox ba mu tooy nga abal ma ko ba mu ko tooyalee ba mu tooy mu jox ko mu sol ko te moom Shaafi yi moom mu di barkeelu ci ci semisu imaamu Ahmad ibn Hanbal bopp mooy sëriñu imaamu Ahmad ibn Hanbal moom it moo gént gént gi yonent bi wax ko loolu limaam Ahmad ibn Hanbal natt boobu mu ñëwee moo di ne booba xolofaaw yi dañu demoon ànd ak mu'tazila yi ba gis ne ci seen xalaatu bopp te fekk lu dëng la jibul al alquran bindeefum yàlla la bu suñu borom bind li nga xam ne moom waa siq ñoo gën a réer ñu dem ci bay dóor ulama yi ngir di leen wax loo ndax seen ulama yi waxuñu ko nit ñi duñ ko nangu waaye nag mu bëgg a forcé xolofaaw yi nag ngir ñu wax ko bi nga xamee ne limaamu ahmadu mooy ki gën ndax boobu imaamu Shafi yi nekku fa imaamu imaam Malik gaañu na imaamu Abu Hanifa gaañu na imaamu ahmad bi nga xam ne moom la ci nit ñi gën a topp ñu bëgg mu wax ko dóor nañ ko ñeen fukki yar dañ ko yëkkati ba ca kaw ñu wékk ko yeew tànk yi wékk ko mu bopp bi féete suuf noonu ñu dóor ko ba mu xëm ñu tëral ko ci suuf fab bojjukaay yi ñuy bojj nga xam ne day am ay pont teg ko ci kawam bi ca dëkk bi mu yóbbu yóbbu yanu ko yóbbu këram bu toogee ba am li mag juróom benni waxtu mu ximmiliku bi mu ximmiliku daal di jóg di julli takkusaan ñu ne ko bi mu sëlmalee ñu ne ko yow de da war a baamuwaat ndax sa buub bi taq na deret mu ne Sidna Omar biñ ko jamee ci masjid rasul ci Madina ba muy ba muy ba muy àggale ci liga ba ba ba mu ngi taq deret kon ci kon nattu boobu mu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam gént bi ne ko mu ñëwee dañ ko yëkkati drapeau boo xam ne du fay du daanu ba saa di taxaw ba léegi mu ngi ci lislaam gën a dundee nga xam ne mooy capital bi ñoom ñëpp waxtu wuñ xëyee di gën a yëkkati mbiram di gën a taalif ci mazhabam ci maanaam ci am mbiram di ko gën a wane leen nit ñi boo nga xamee ne nag loolu wéy na dafa gudd waaye misaal rek laa doon joxe ci mbirum barkeelu moom mooy wax ak mbirum awliya yi nga xam ne seeni may di leen yàlla dencal la waxoon naa léegi ne lu ci waaye am am maqaama danga nga jaar ci ngir ci ngirum kenn ci ñooñu waaye nag loolu ci sharia la ndax sharia moom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ci seet mbindeef mu dem doo ko ma a saxal kenn rek sharia kenn rek la ci suñu borom diglu waxam mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad nag gannaaw ulama yi ñoo jàng ay waxam ba xam ko wali yi lu ñu for for lu nekk ump ci sharia ah, aw ni ulama yi dañ koy laaj loolu moo tax ñu ne wali yi dana laaj aalim loolu moo tax bu ñu seetee ñi nga xam ne ñoo gën a foor ci ku mën awliya yi itam dañuy bokk ci ulama yi nekk aalim amil ba noppi dellu nekkati wali yi gën ñu doonoon am wilaaya gi waxtu woo xamee ne wilaaya gi ci boppam am na conflit ak sharia ñu daal di tëral la leen yàlla mayoon jëfe li nga xam ne moom la fuqahaa yi xam ak ulama yi loolu taxoon na ñoom ñëpp ñu jéngu ci sharia dañu ne alkaamilu man laa yuti'u nuuru maarifatihi noora wari'ihi ci mat dëgg dëgg dëgg mooy li mu am am am sañ-sañ ci yàlla sañ def lii bu wuteeg sharia dana ko dana ko teg fee jëfe sharia mu ne kooku mooy ki nga xam ne xamam gi mu xam yàlla du leer ga du fay mukk leeru xam sharia ak respecté ko ak jëfe ko noonu la maam Cheikh jëfe woon xaqiqa ak sharia ñaar yëpp la ma tey woon ñi nga xam ne noonu la ko sëñ Modou Boussa moom sëñ Mbàkke Boussa waxee ak cheikhu ahmadu man aqarra bi sabqihi adra mashaayikh asrihi wa humuhum dafa ne bushra lana lamma ataana al aynamu bahrul maarif wal malaadu lafxamu والحقيقة موضحا فنن المسائك قبله يعلم فرحت بلاد الغرب ذا وتباشرت بقدومكم في حفظ عيش دمتم أهلا وسهلا بالإمام ومرحبا بقدومه طوبى لنا إذ يقدم ما ساق لي هذه الزيارة جهرة في منزلي إلا القضاء المبرم شكرا له ما دمت حيا طالبا منكم دعاء حالي ويرمو وينحم sëñ mut bu sa mooy mbég dëgg dëgg dëgg dikkal nañu bi nga xamee ne ki nga xam ne mooy géeju géej gi jaar na fi nu nu siyaare ko ki nga xam ne mooy géejug xam-xam yi di géejug xam-xam yi suñu borom ni suñu xam yàlla te mooy wéeruwaay di a rëy ci wéeruwaay yi baxarul maarifi wal malaazul afxam mu ne ko mooy kan a cheikhu mooy cheikh ahmad al kabir man aqarra bi sabqi bi nga xam ne ak jiitoom nangu nañ ko ko nangu dara masaayix gën a xam ci jamonoom ñoo nangu ne moo leen moo moo féete kaw ñëpp mooy cheikh ahmadu man aqarra bi sabqihi adra masaayix asri yi waxumu waxumu te ñoom kat ñooy ña nga xamoon maanaam nañu meloon na nga leen xamee noonu lañu mel waaye teewul ñu nangu ne kii moo jiitoon mu ne nag farixat bilaadul garbi daawata bashirat qudumihi tubaala naa ci réew yi sow yépp bëgg nañu bay bëggalante ngir ñëw gi mu ñëw fii di ñaan nag ci darajaam yàlla defal leen dund gu neex gu ànd ak jàmm gu teey ànd ak jaamu yàlla ak xam ko ak wér ak mucc bi nga xamee ne nekk na kaamil te alkaamil mun laa yusu nuuru maarifatihi noora warihi du tee léeg-léeg suñu borom sant ko mu jëfe sañ-sañ jëfe sañ-sañ weesuwul jaam boo xam ne dem na ba appam mat nga ne ko may mayaat naa la nangami at nga dund ko foofu la sañ-sañ mën a yem bàyyi mbay kuré mas nañu nettali ne dafa am jëmm joo xam ne daf koo dénkoon ne ko bu fi jógee na nga jullee jëmm ja bokkul ak moom fu ñu féete wala ay mbokkam bokkuñu féete te Baye Mbaye dafa amoon sedd boo xam ne daawul laal ndox dafa war a tiim mu am ab dagg ndax kooku wax na ko ko ba mu fasante ko moom te innal ahda kaana masulan boo liggéey si biir dañ koy laaj dañ ko koy laaj te xam na ne ñamu fay fekk mën nañoo bañ a nangu mu tiim di ko jullee te ñu jàpp ñene fa te ñëpp mën a yeewanal jullee néew mu ne ba ma ñëwee wax ko Cheikh dafa ne demal may naa la bul sew sax may naa la bala baax nga xam ne ci boppam moo ne dénkaane na boppam moo war a seet ay chartam mu matal ko sëriñ bi am na charte bu ko bu ko matalul lu mel ne bopp saxaar buy diri wago yi bu paanee bu dem wago yi du dem loolu moo tax mas naa wax fii fii yéen bi néewoon fii la toogoon booba ñu julli fi korite naar boobu ñu naan wax sa njaat moo fi jullee woon keroog te ba mu génnee weeru ci jënu yéen bi ñuy waxtaan ba mu ne cheikh diw cheikh xaqan la koo xam ne ci naar yi la maanaam cheikh ni ko ah déedéet cheikh day bariwul xanaa kuñ ko tuddee nga wuyoo ko de waaye ku ko doon de ay charte la am te faaw nga batal charte ya charte ya wax na ci ku toog ci garab te xamuloo ci garab te xamuloo nu xob ya toll wax nañ ci ku toog sëriñ bu ne ab sëriñ la amub taalibe mu nekk ca gannaaw jabalu xaaf sànq leen di jaar ci gannaaw ah, yow nag yow seex nga wala mu ne man bu ma seexul kenn du seex ndax nguur goo xam ne da ngaa dagu ba sonn ñu fal la ak nguur gi nga xam ne da ngaa neex buur bi mu fal la te dagoo goo lu ci dàq ñu ne ko googoo dàq mu ne man sama ceex gi tolloo naa foo xam ne dañu ma ci doon forcé ndax wolof yi dañuy wax ne yóbbante bi yàlla boo bañee mu def ko ci sa ndab mu ne noonu la sama ceex gi toll demen mu ne man damaa neex buur bi ma tax mu fal ma tere ko dagu te daguwuma ko dañ ne la ak salikul mujarrad ak salikul majzub ak ak al majzubu salik waxtaan naa ko ay yoon ak salikul mujarrad mooy sëriñ bi xam ne dafa jàng ba dajal xam-xam yi xam li ci téere kooku mooy asaalikul mujarrad asaalikul majzub al majzubul mujarrad ak majzubu saalik ñoo ci def ñoo ñett ñu ci def benn bi mooy al majzubul mujarrad mooy ki nga xam ne bi muy judd dafa juddoo wilaaya juddoo yàlla xol bu leer boo xam ne leer yàlla nga ca fees del bu ñaanee suñu borom nangu lu mu ittewoo suñu borom def ko lu ko la ma lor wala nga nar koo yàqal suñu borom xonq loola ku mu xeexal wala mu bëreeg yow suñu borom faral ko waaye jaarul ci yoon bi liggéeyul kooku mooy almajjubul mu jar almajjubul mu jar mooy dex kenn du ko raw waaye am na fu mu tàmbalee ak fu mu yem saalikul majjub tegu ci saalikul majjub mooy ki jàng ba xam li ci téere yi mu sóobu ci yoonu tasawuf di liggéey di liggéey ba suñu borom fatxu ko mu am alfatxul akbar di digle di tere mën a lore mën a jëriña mën a ramm mën a àggale nit ci boromam xam yoonu yàlla jaar fa ba xam pakk yi xam lëndëm lëndëm yi xam kàmb yi xam ndog yi mën ca jaarale nit ba àggale ko ci boromam kooku mooy as-salikul majzub ki nga xam ne nag mooy sëriñu sëriñ sépp mooy al majzubu salik mooy ki nga xam ne mu ganee àdduna la suñu borom matal léppam amul daaluma ba noppi mu denc loolu fële soobu yoonu tasawuf liggéeyati ba am ngërëmal boromam kooku mooy ki nga xam ne moo yeyoo kun fa yakun mooy ki nga xam ne bu kilifa yi dajee ba daje mooy seen kilifa mooy seen njiit ñooñu tànn nañ ci ñeent ñu ngi ci dee ne ñooy arkaanul wilaayatil usma ci jamono yooya arkaanul wilaayatil usma kenn ko ci nekk ci ñoom kéemtaan yi nga feesale jamono du loo jublu woon aw melo la ndax nit yàlla mënu koo guddal mu gàttal boppam yàlla mënu koo réel mu tuutal boppam yàlla mënu koo sewalit mu réel boppam mu di mbindeef yoo xam ne dañoo doy waar doy waar doy waar doy waar ba nga xam ne seen siire maanaam seen jaar-jaar yépp jaar-jaar yi ñu jaar ñoom dong ci mos a a jaar keneen mosu cee a jaar te jaar-jaar yépp di ay xew-xew yoo xam ne benn boo ci seet dangay ngay jaawale ndax kii ana ku dox diggante ma yàlla ana fooy taxaw dinañ tudd nañ Cheikh Abdul Qadir Jilani tudd Cheikh Ibrahima Dasuqi tudd Cheikh Ahmadul Badawi tudd Cheikh Ahmadul Rafaayi Cheikh Ahmadul Rafaayi moomu nee na dafa toroxlu. ndax dafa fekk bunti yàlla yépp gaa ñi rànk ba fees mu ne dafa bëgg fekk bunt bu kenn mësul a jaar mu jaar te mu jaar ci buntu toroxlu di toroxlu di toroxlu ba suñu borom yëkkati ko ba asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar matu ko teqal ma ab taalibim bis ne ko xanaa yow yaay xutbu bi mu ne ko nazzih cheikhaka anil xutbiyati mu ne ko xanaa yaay xaw mu ne ko nazzih cheikhaka anil xawsiyati sa sëriñ bi bu ko yemaleeg ay xutboo ki xaw soog yooyu weesu na loolu Cheikh Ibrahima Dasuqi moom it li wax ne ci juróom-ñaari atam la tàmbalee yër lawxul mahfuz ci juróom-ñetti atam la xam mbóoti asamaan yépp ci fukki atam ak benn la wees sidratul muntaha wëndeelu ci malakut xotti tël samu sabul masaani fekk ci xaraf xam ne nit ak jinne yépp gëlëm nañ ci suñu borom xamal ko ko mu yëkkati loxoom ne weesu na si dëtul muntaha te borom xam-xam yi nee ñu mbindeef du ko weesu du yonent du waliyu du xutb du malaaka du lenn lu koy weesu man weesu naa ko. Baay Ibrahima mas nañuy waxtaan ba mu mu ne ma ko waxee Cheikh dafa ne ma xanaa gis naa mu xar rek. Cheikh Ibrahima Dasoxi moom ci arkaanu wilaayati Usmaan la Cheikh ko waxtaanee xam ngeen ko ñëpp. Cheikh Ahmadou Badawi moom itam bu ñu doon wax ay karaamaam da nga naan mooy yonent bi ñooñ ñooy arkaanu wilaayati Usmaan waaye ñooñ ñëpp koo ci tudd fi moom dana mel ne kooka bëggoon nañ moom te moom bëggul di kooka loolu doy na dëkk ma ne sànq li manqué ci nun lay manqué ndax nun ñii kat bu ñu seetaanee suñu bopp daan war a am tuuti kersa bu nu demee saat fu sunu taalibe gi daan xam daanu ko xeeb ndax daanu xam ne duñu taalibe de feeñ ci sunu melo de bu nekk sunu xolit feeñul ci nun bu ndimee Touba daanu xam ne duñu taalibe de bu ndimee sax Tiwaawan it daanu xam ne duñu taalibe de bari na koo xam ne kii dana dégg maam Cheikh waaye bu duggee fii day gis nit ñu niroog ña ca dëkk ba te loolu moom waxoon na ko nee nu benn bis mas nañ di tudd yàlla ca kaw ñu ko laajee mu ne ndax xam dama gént waa kër gi niroog waa dëkk bi ba niroog ñoom i mbubb ay yére loolu mooy lii ndax béréb boo xam ne jar na jaay sa yére ak sa kër li nga amoon lépp di ko paase ba dëgg ca suuf sa ziyaare fa dellu nga dëkk ci kër gi wala nga dëkk fu ko jege te sakkuloo wenn meloo war a mele wàññi nga xaqam bu metti dafa am nit ku ne ma dama gént ma am seex di julli waa réew mépp topp ci gannaaw waaye ñëpp dañoo gapparu ñëpp dañoo gapparu man dong ma taxaw bu kabaree asamaan si ne xërëng xërëng xërëng xërëng mu ne ba nga ko seetee ci téere dafa ne boo gisee ku jiite nit ci julli taxaw ñooña gapparu moom dafa matal seen xàq daf caa gàttañ te ñoom ñu gàttañ lu ci am loolu moo tax ma ne nun gàttañ lu nu lool ci xàqam fu ngeen mu woowoon ci waxtaan sama jot bariwul ma bañ a ñëw bu keroogee bu ñu layoo da ngeen ma yey ndax dañu ne suñu boroom du jàppe mukk aji réer ji réeram gi mu réer te jàppewul ñamanoon a xamle te xamle wuñu ñàkk xamle gañu nekk kon ku réer te gis ñu la gindi te gindi wuñ la mën nga leen a taqal nga leen ne yéen xamoon ngeen te waxu leen man ndax dañ ne yomal qiyaam daañu seet ji fi jaam ba mu war a tabbi àjjana bu awee yoonu àjjana nit dab ko poñe ko ne ko yow kat nga ma àq joo xam ne doo de mukk dafay loo ma ko àq la mu ne la na noo toog si béréb bis ba waxtu julli jot nga rocc ko dem julli ji wàcc ma te néewloo ma julli jot na mën nga ma ko fàttali àq jooju kat te boo ma ko waxoon ma julli loolu nag tax nga mu raw ma te boo ko defoon te àq julli teg moroom ma loolaa nga ca da may fay dem kaw dikk suuf mu jëwuñu lu kon nag boo gisee ku nekk béréb boo xam ne la mu fay jëfe bokk la la mu fa waroon a jëfe boo ko xamee te waxuloo ko ko bu ëllëgee mën na laa poñe mën na jàpp sa téere baat ne la tax waxuloo ma ko woon waaye waxtu woo ko ko waxee bu ëllëgee moo cay def yow génn nga ca tax dañu ne mboolem xeeti jaamu yàlla yëpp ba ñu daj buñ ko seetee ci jihaar ñi ko jihaar ëppee doole mu mel ne aw taflit ñi ko géej gi ëppee ndox waaye jihaar ak mboolem ji fi jaamu yàlla yépp bu ñu leen seetee xiyaas ko ci digle lu baax ak tere lu bon digle lu baax ak tere lu bon dana ko ëppee ni géej gi ëppee taflit bi ñu taflit ci suuf ma ne nag nit ki dafa war a njëkk a xam lislaam ndax lislaam mooy li gën a war bu xamee lislaam ba noppi bu xamul taalibe yàq na lislaamam bu xamee ak taalibe ku leer na lislaamam yëkkati na ko matal na ko ak ah, taalibe mooy lan mu ngi tàmbalee ci yar ak teggin buñ nee yar lan mooy yar dama ne yar nee ñu lépp lu waaye am te yar àndu ca du ca jëriñu adduna ak alaxira mooy ngën ji trésor mooy ngën ji ndàmb mooy ngën ji lu ñu denc nee na lépp lu nit tedde wala lu nit bàkko wala lu nit yëkkati ko ab yar ko ëpp doole moo ko gën li annahu l munawirul janaani nee na ab yar mooy leeral xol nee mooy jegeel nit àjjana mooy soril nit safara ab yar buñ ko dee wax nit ki fu mu mën a nekk yar ak teggin war na fa rawatina nag béréb boo xam ne mel ne béréb yi béréb yi ñu ne moom am na ci aarifuna billahi ñoo xam ne li ñuy wax jiwaar wala mujaawara maanaam dem madinatul munawwara nekk fa ngir leeral gi muy leeral xol ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaanal madina ba noppi ne al madinatu xayrun lahum law kaanoo ya'lamuun madina gën ñoom de bu ñu xamoon waaye nga ne loolu am ci madina lépp ak ni mu mën a texee la nit mu ne madina al madinatu tanfi xabasaha kama yanfi al kiirul xabasa madina war a nekk fa ni muy dindee bon boni xol ak bon boni nit ki mu ngi mel na tëgg di bu soyee soy bi ba mu xonk bu koy dóor yooyu di xobbatiku di tax di dem ni mu koy dañale noonu la koy dañale waaye yooyu yëpp teewul bari na ci aarifoona billahi yoo xam ne ñemewuñ faa nekk lu tax dañoo ragal ñàkk a matal war may béréb ba ñàkk koo sàmm <coughs> te nekk fa kat te sàmmuloo war ma ja moo gën a rëy ci bàkkaar yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na su borom wuññil ne ma sama bàkkaaru xeet bi yépp gisuma ci bàkkaar ba wan nañ ma sax laas bët bu ñu sànni ci jàkka bàkkaaram waaye gisuma ci bàkkaar bu tollu ne ku ñu xamal lu baax benn xarab ci lu baax wala ñu digal la ko nga bàyyi ko nga topp ba noppi bàyyi ko wala nga bañ ko topp te loolu mooy béréb bu ne la ko sos lañ ko xamee la fa nit ñuy wut lañ fa yaakaar ak lañ fa séenu ci mooy yaru fee fa biir dëkk ba moo gën a yomb yaru fii ci kër gi wala nga yaru ca biir Touba yaru fii ci kër gi wala nga yaru ca biir Touba wala nga yaru ca Niger wala nga yaru ca Bagdad wala ca Fass mu gën a yomb waru yaru ci Madina si waaye buñ dellusee yaru fii am na jaam ñoo xam ne suñu borom may na leen bu leen a wax kàddu bu leen naqari ngay yàlla ci jaamu yàlla ba sa jeex yow man na nga jaamu ñëpp jox waaye ñaare ku yarwul mooy dem ci koo xam ne kii xet li ko waay la béréb mucc waay la mu jëlee fa alkande mu jëlee fa texee di mu jëlee ak lëndëm jëlee fa mu yàqu yar nan la du koy defee tàmbali woon naa ko ne nit ki ngi tàmbalee yar ci gëmmam kon dana yar cëram yëpp cër te di ko laaj ëllëg juróom-ñaar lañ juróom-ñaar yooyu benn cër la nag bunt ñaam mooy waaye yaru di te mooy néew teggin dana dugal nit ci juróom-ñett yëpp mu jaare ca buntu bee ci juróom-ñaari buntu yëpp mu ci buntu bee duggaat ca bee ñu génne ko ca mu duggaat ca bee ñu génne ko ca mu duggaat ca bee ni nga xam ne nit dana dee dekkiwaat ci baatin te nit ñi duñ ko gis dellu deewaat muy béréb bu siis boo xam ne dana fa jaar jaar ak jaar ak jaar ak jaar ak ci kaw juróom-ñaar ci teggin rek mu jaar ci juróom-ñaar ci yoon nit woo xam dana rot ñu ko doon xaaru toog tiim ko bu gaawee ne juróom nit fekk ci nit ki nga xam ne moom la roo xam di jaar jaar waay yooyu dana am juróom-ñaar junni at ci yàggaay ndax ni ma ne xuma suñu borom tabaraka wa taala ak yonent wala malaayika waaye wali yi waxuma xutbul xaw si waaye wali yi ci boppam dana tawi jamono dana xatal jamono am na wali boo xam ne dafa génn génnoon tam ndoxam di sangu fi muy sangoo ci ndox mi ba fi muy dellu siwaat dem na fi ci beneenu réew ba am fa soxna ba am fa ay doom yoo xam ne màgg nañu ba ñëw di ko seet si mu dajeet mu sangu bay solo bi ñu dikkee wax réew ma nga xam ne fa lañu ñu juddoo fa lañu ñu fa la ñu yaroo te diir boobu bépp mu nekk ko fa ak ñoom waa réew ma xam ko mën a seede yooyu yëpp ñi mu bàyyi woon ñi nekkal ci kër gi muy yàggaay bu toll ci ñoom fi ngay sangoo ak fi ngay noppee rek Shahab euh, Wahab Sha'rabi neen waas ni julli rakka bu njëkk ba toll ci rakka ñaareel tari fatiha ba mu jeex mu tàmbali li ilaa fi qurayshin nee na ma kabbar tàmbalee ci bopp baqara tari alquran baax si ci li ilaa fi qurayshin fekk ci biir li ilaa fi qurayshin ma wàccee te jeexale ko li ilaa fi qurayshin xam nga ne kii wàcce alquran diir boobu nga xam ne mu ngi gàtte ne fi ñuy jànge li ilaa quraysin ba ca xaaj ba ca digg ba rek mën naa yàgge ci cee fukki waxtu ak juróom te jàng yam fa jàng alquran jàngi tartil la yoo xam ne baat bu ci nekk ballu na maanaaya ballu xaraf ya ballu tegtal ya ak taawilaat yi nga xam ne moom la ko ulama wayu taawil <coughs> naka noonu nee na benn bis dem na ci beneen moroomum sëriñam di ko àbb aw taalif téere boo xam ne daf ko bëgg yër téere bi fukki xaaj ak juróom la xaaj yu rëy rëy rëy ba mu àggee sëriñ ba yan téere ba ab taalibam ne ko yóbbul ko Cheikh Abdou Wahab Sharani yi taalibi bi mu ñëwee fekk Cheikh Abdou Wahab Sharani yi di julli gaye ba di naafila mu ànd moom di julli di naafila di naafila di naafila ba nga xam ne njël jot na bu njël jotee Cheikh Abdou Wahab Sharani yi daal di dellu ci néegam taalibi ba moom it di dem ndax Cheikh Abdou Wahab yewee bu ko mu dem te du bi mu nee gam-gam fekk Cheikh Abdou Wahab Saani delluwaat na fa mu doon jullee ba dellu si yee ko li mu nelaw daal buñ ko seetee ay fukki minute ak juróom ci la war a toll ba mu yeewoo mu ne ko fabal téere bi nga delloo ko bi mu yenoo téere bi dem ba ci yoon mu naan ci sëriñ ci daal ñoo mën a sonal nit bi ni mu diise mu àbb ko sama sëriñ ma yenu ko yóbbul ko ko ci guddi gi mu fanaanee julli ba noppi biir set mu ne delloo ko te ubbiwu ko sax ba mu àggee fekk ndekete téere bi mboolem xët wu ci nekk mboolem kayit wu ci nekk Cheikh Abdou Wahab yër na ko ma bind ci ay annotation maanaam def ci ay turra bind ko ci boori kayit yépp ba mu daj bi mu demee ubbi ko jaaxle sëriñam jaaxle ma ne nag kon ci kàttanug yàlla gannaaw lu yàggee fi yow ne xefinu bët mën naa lu ci yow ne xefinu bët mën naa yàgge ci ñii lu mat junni at wala téeméeri at wala fukki at wala at wala weer wala ñaar fukki fan wala fukki fan suñu borom mbiram mënees ko xiyaas waaye xerañam mënees koo xam waaye kàttanam mënees koo xam kon nag bu la nee nëbb naa sama ngërëm ci biir jaam ñi te xamuloo ko mu ci war nga tiit jaam boo gis teral ko ndax xamuloo kon ka mu terala wala déet mu ne la nëbb naa it sama mbugal ci biir sama sama sama noon ci biir jaam ñi xamuloo kan moo ci noonu bu yàlla kon na nga wattandiku ñëpp nëbb naa sama yërmande ci biir jëfi topp yi xamuloo jan ci jëf moo la war a yóbbu àjjana kon jëf ji mu doon bu ko xeeb li ma waxoon sànq ci ba may tàmbali ne leen jëf ji mu doon nit mënu la doylu ba wërit ko ba doo ko soxla ndegam yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moomante gëréem googu ni ma ko waxee woon sànq di ko saaba yi ne yow kay waral rek ñun mu dox dafa ne déedéet gënu leen maa soxla yool te dàqu leen maa dox gannaaw ak ni mu moom ma ne ndax moom benn jéegoom bu mu jéggi rek du malaaka du wali du keneen ku mën a liggéeyal yàlla lu nu toll moom moo doy te ñu ne jëf yi jëf ji ci nekk ak fayam ak jëf ji ci nekk ak la muy jëriñ ma ne am na bàkkaar yoo xam ne yenn ci jëf a ko mën a farat kon boo bàyyee yii di def yii wala nga xeeb yii wala nga weesala sa bopp yii mën ngaa rawle mu ne am na kiy façon texe yi yoo xam ne yenn ci jëf rek koy mayee ni ma waxee ne yonent bi sallallahu alayhi ba mu wax eh, Bilal ibnu Rabah ne ko ci lan nga ma jiitoo àjjana ndax dugg naa àjjana yoo xam ne rok bu ma dugg rek du ma dugg lu dul fekk na ma dégg sa tànk ngay dox ci sama kanam te sidna Bilaal ne day def waxtu woo xamee ne njàppam tëj na mu jàppaat te waxtu wu jàppee rek dana julli ñaar raka ba lay toog loolu la amee loo xam ne kenn ci saxaaba yi amu ko nga xam ne kon saxaaba yi bi nga xamee ne yonent bi yee na leen alayhi salaatu wasalaam amatuñu jënn jëf ju ñuy sàggane wala jënn jëf ju ñuy woyafal wala jënn jëf yoo xam ne daañu ne doylu nañ ba soxlawuñ ko loolu taxoon ma ne leen ci njëlbéen bi dañu ne wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu fu ñuy waxtaane gaa ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc te yërmande xeetu yërmande way wàcc mën naa mënatoo toog benn jataay beneen boo xam ne bii du jataay bu ñuy waxtaane waa ju baax ñam yi ak bànneex yi ak mbëgg yi bare ci adduna taw wuute noonu la mel ne ci nekk comme bokk jëg sa morom njëkk yii tuyaaba mu mel ne lem yii tuyaaba mu mel ne yàpp wuñ togg yii tuyaaba mu mel ne leneen la gën a neex la nga gën a fonk boo ci namm te jëfuloo jëf jala koy may doo ko am kon nit ki war na fu mu toll farlu bu farloo ba noppi mu bañ xeeb dara bu mu xeeb kon ci nit ñi kenn lu baax bu ci xeeb lenn lu bon it bu ci xeeb lenn ndax suñu borom nëbb na mbugalam ci biir moy yi kon moy gu mu doon rek na nga ko ragal ah jaamu gu mu doon na nga ko fexee def saxaaba yi dañu daan def aay ji wàcc la mu digle wala njëriñ la mu wax jëf dañu ne ca la nekk bala ñoo toog daañu ko jëfee nangam yoon si na Abubakar Siddiq bi ko yonent bi xamalee ne yaa ngi ci bokk ci al a a def seen kër mooy àjjana ak lu mën a xew ak lu mën a am ak lépp a def itam ñu mooy mu dem ci tool boo xam ne nangami téeméeri garab moo ca nekk garab bu ci nekk mu julli fa téeméeri rakka mu ne xaw ma ba suñu borom defee loolu ba noppi charte naa ab charte bu mu charte te boo xamalu ma ko wala déet kon damaa daf naa tiital ma war a gën a farlu loolu la taalibi bi war a mel loolu moo waxoon lépp ci xeeti jaamu yàlla mu ngi ci diggante taalibi bi ak sëriñ bi bu ñu dee wax nag taalibi ak sëriñ wala góor ak borom këram waxuñu farata yi ni ki julli juróom wala koor wala asaka wala ku aji war ba mu war ci yow dëgg nga war koo def waxuma yooyu yooyu moom xàq suñu borom tabaraka wa taala bu yooyu wéyee nag laa ne taalibe bi ngërëmal sëriñam moo gën ci moom junni rakka bis bu nekk mu dund junni at bis bu ne mu julli mu julli junni rakka ngërëmal sëriñ bee ko ëpp doole ci moom moo ko gën ci moom jigéen ji ngërëmal borom këram bi moo gën fukki at at mu ne bis bu ne mu julli junni rakka bis bu ne mu julli junni rakka gannaaw bu julli juróom ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen jigéen néegam ci luy ndigalal borom këram tànkam yi muy dëgg ba muy jël ci yëpp ca safara la ko jéggi mu ne nag waaye jigéen su jullee juróomam woor weeram wattu boppam wattu boppam xam nga li ma bëgg a wax bu keroogee dañ ciy ubbi ñetti bunte ajal yëpp bu ko loolu jigéen am amu ko nag dama ne yëkkati sa ca kaw bu dee jigéen yàlla araamal na ko am na itam colin yu bari yoo xam ne yàlla araamal na ko te suñu borom kat li gaa ñuy bari bari bari may nee nañ Sëñ Tuubaa ne waxoon na ne ñett yi kat mënu ma koo dindi keneen mënu koo dindi mooy fàtteloo mooy nëbb mooy nirale yàlla bu ko soobee tabaraka wa taala jëmm ji mu nar jaarale fële ndax def na lu tax mu sotti ko ba muy geneen jëmm sëriñ bi suñu borom wan ko jeneen jëmm ji niroog taalibeem ba mel ne moom mu tàbbal ko àjjana te ka doonoon taalibeem ba kat te waru fa wan a dem benn manqué loon leen digalam wala gis woon na loo xam ne ku ci faw nga jaari ci bërëb ba ñu jox ko weneen melo ba nuural ko ca ba mu noppi mën na ca nawet wala mu noor ca dooga dénn si ñu sang ko ci juróom ñaari déegi àjjana ba xet ga dañ ñu soog koy wan sëriñ bët naka noonu nëbb ñu ne ko këpp fii mel nag paan bu ñu këpp fii xamuloo la ca biir sëriñ bi yonent bi malaaka mi ñëpp di ko romb nday joor ak càmmoñ te ñu xam ko mu ba pénc ma tas suñu borom naq ko fa ko war a naq ba génne ko mu soog a dem fekk sëriñ bi foo ne mooy nirale mooy nëbb waaye bu fa amee ab diir rek xet googu yëpp naaw mu amee xetu waa àjjana xam ne kenn mënu la xam li ko lañ jënd neexee mënu la am waaye safara su borom giñ ne dana ko feesal loolu moo tax jaam ñi war a tiit te giñul mukk ne dana feesal àjjana mosu koo giñ. ndax waa àjjana ñetti xaaj lañu xaaj bu njëkk bi mooy as-saabiquuna as-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna fi jannaati na'iim ñooy ñu jege suñu borom dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne dañoo fab seen bànneex ak seen nooflaay ak seen jàmm lépp jëndee ko yàlla yërmande yàlla jënde wuñ ko àjjana jënde wuñ ko pexe jëmmi suñu borom lañ ko jënde tabaaraka wa taala maanaam ngërëmam ñooy muqarrabuuna yi ñooy ñi nga xam ne jeex nañ ci suñu borom ba réer ba amatuñu suñu borom ci kabeem dellu leen joxaat jeneen jëmm mooy li ñu tuddee al mujudul mawhubil xaqaani noonu yonente bi sallallahu alayhi ko mas def tey dund ci adduna ci xadratul quds bi ko suñu borom tabaraka wa taala ne qif ya muhammadu in rabbaka yusalli ci wujudul mawhubil xaqaani la defee qaaba qawsayni aw bi mu dellusee ci sidratul muntaha la fekkaat sidna jibril mu yem fa mu war a yem fa mu mën a kon sidna jibril amul al wujudul mawhu bil haqqani waa ajjanaa koy am ak yonent bi sallallahu ci gudd la ñaan gëpp mooy laylatul mi'raj waaye sëriñ si rawante nañu wuute nañu am na sëriñ soo xam ne taalibi bii nga xam ne mooy soog a dugg ci yoon wi maqaam xutbul xaw fu lay amee waaye taxul gaañee bare de taxul leen na bare ñu néew lañu waaye lépp na fekk charte ya mat charte ya mat mooy tax ñu ne sëñ Cheikh sàngam nangu na njëbbalu murid sàngam man nangu gi ñaar la mën na koo nangu ci zahir te nangu ko ci baatin mën na koo nangu ci baatin te kenn yëgul zahir ba wala xamuñu fu mu amee wala mu nangu ko ci baatin nangu ko ci zahir nga xam ne mën nañoo nangu ak njëbbalam ci saahir te duñ ko nangu ci baatin mooy waa nga xam ne fekk na koo xam ne ku dox ba àgg fa mu nekk rek su mborom dootu la bindal bàkkaar mukk mukk mukk nga dem te ne ko jébbal naa la sama bopp mu ne la waaw waaye nag am na fu muy denc roo ya mu gërëm yóbbuwule fa kooku mën nañ naan nangu nañ jëbbalam ci zahir <clears throat> ndax dox na digganteem ak safara dox na digganteem ak mbugalum bàmmeel dox na digganteem ak gàcce yowmal qiyaam waaye nag dugalu ko ca wanag wa dugg ci wanag yi charte bu njëkk bi mooy lan teggin yu mat sëkk sëkk sëkk ak ngëm goo xam ne bu ñu ne woon suñu borom tabaraka wa taala ngi nii def nañ ko muy doomu adama mu di sëriñ it sëriñ bi doy na la ba doo ko xalaat sax Cheikh Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Ahmad Mubarak nee na dama ànd ak sama sëriñ euh, Cheikh Abdul Aziz Dabba ñu tukki dem ba jubub dëkk mu ne dëkk bi day ci la sama sëriñ nekk mu ne ko ah sa sëriñ yow yow mii mu ne ko waaw ah, ndax ni jaar fi bëgg nga bëgg nga koo gisal ah waaw waaw kooku kay naa koo mu ne bis nga man borom sàkkuwal nanga bi jëmm yu mel ne yow niroog yow mbokk ak yow lépp faali moo ci kenn lu yow mi nga suñu borom jéggal ko jajji waaye sëriñ ne woon naa charte tam am na ay charte ni taalibe bi amee charte sëriñ bi ma tamul charte yi tam mu mel ne locomotive bu paan bu ñu bugg a ñu ki nga xam ne sax nag xëy na sellal ne moom te ngëmam wóor ngëmam googu moom dana ko xet li yomal xeer ak njortam bu rafet moom bu ma talee moom ay chartam waaye nag it du àgg day nag xamee dafa yor baagam ci teen boo xam ne dara ci ndox nekku ca suñ borom sooyal xolam ngir jóg bi mu jóg ab baagam ak bajam dem ba ca teen ba ñu day borom looloo ñu ne nag yi fi ruur ndomb la ndax doomu aadama jooju fi rek jàpp na ne boppam rek a nekk ci moom rek a nekk ci dara ndax na bi ma indana wa inta bi ma indaka raadin wa ra'yu muxtalif waaye ki nga xam ne daj na fa mu ne te moom ci boppam matal ay sartam ma ne sëñ bokk na ci ay sartam ngir mu nekk cheikhul murabbi nekk cheikhul muraqi ndax mën a xeetal yomal kaam kat moo gën a jafe tarbiya ak tarqiya tarbiya moo gën a yomb tarqiya tarqiya mooy li gën a jafe ma ne foofu ba tey ñoom gaañee am nañ ci ay wuute ak i rawante Cheikh Abasin Chadili radiallahu taala anhu mi nga xam ne mooy sëriñu Cheikh Abbas Abul Abbas al moom ci boppam dem na ba yéem ci wet boobu Cheikh Abul Abbas al-Mursi mu ne ci kenn mosu la gis ku mel ne Abul Abbas al-Mursi benn sàmm bu jógee ca nag ya nga xam ne day saw ci ay tànkam ngir ñàkk a civilisé dana ñëw ci moom suba si balay jant sa mu àggale ko ci yàlla man xamul loolu lu ko ko may te ki muy naw noonu kat taalibeem la waaye kat na fekk na borom nag yooyu de matal na charte li ñu wax lépp. matal sarte yi ci gën yi newoon naa teggin a ci jiitu bu teggin wee ngëm bu ngëm wee bëgg dana waxtaane yooyu yëpp <coughs> teggin ci boppam lu bari la nee naa aw melo ak jëf meloo ci boppam da ngay melowoo melowoo ba ku la rek xam ne melowoo nga ko yow mi sa cër yëpp yaru na sa lamiñ wi yaru na ci li ngay wax ak ni ngay waxee li ngay xool ak ni ngay xoole fooy dem ak na ngay jëflante nit ñi ci ak woyof ci yërmande ci teey ci yarute ci am sago ci fàttaliku yàlla boo meree ak boo ñàkkee boo tiitee ak boo jaaxle ngëm nag moom ngëm moom mooy ndeyu lépp ndax ngëm bu manqué lépp manqué dara dootu baax ngëm ay daraja ndax dañ ne yàqin ci boppam ñetti xaaj la waxtaane naa ko ay yoon yoon yoon mooy ilmul yaqin ak aynul yaqin ak xaqul yaqin boobu sax tàyyi naa fee jaarate gi yéen <coughs> li ma leen bëgg moo di ne gëm moom da ngay wóolu wóolu xam ne ki nga wóolu teen boo xam ne mat na téeméeri mètre bu ne laa daanu ci doo seetaat sa ndax da nga boo ci daanoo da ngay dee wala dara dana jot wala dara la jot bi nga xamee ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mu ngi sànni der bi ci géej gi yoonam ci bu ko yàlla dee labal bu ko dee bañ a labal yoonam ci ndax ndox dana labale wala du labale li xeram nekkoon rek leen moo di waxtu yàlla wi daal du jot mukk mukk te dalu may def lim ma sant ak fu mu mën a nekk bu dee ci kaw safara fa la koy sànni bu dee ci géej ci la koy sànni bu doon ci kaw gaynde ci lay sànni der ba loolu mooy yaqin wóolu googu noonu mu wóoloo yaqin booba àgg fa mu jëm ba mu demee ak ci xaqul yaqin tibb na ci yaqin wóolute googu séddale ko séddalewu ko ci ni ko ni mu soppee taalibe waaye ni ko taalibe yi ci la ko séddalee noonu la maam Cheikh def sëriñ bi mat sëriñ ba àgg ca àgguwaay ba day tibb ci yaqinam séddalee ñi ko topp nam leen koy séddalee mooy ci nañ ko soppee kenn ku ci nekk la nga ci am ci cofeel la lay ci yàqin ndax sëriñ lu mu la soppeeku kon na ko ko soppe ndax sopp gi nga sopp yow moo lay jëriñ waaye moom sopp gi lay sopp mënu laa jëriñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa wa yardi lil muhtadina du caa génne ki la rek wala ki nga sopp mën nga koo jaarale yoon wi man maay jubal ki ma sopp yàlla ci boppam nag moom mu sopp la moo gën nga sopp ko sopp yàlla moom moo ëpp njariñ yow sopp gi ko sopp waaye sëriñ bi moom wax naa ko ay yoon dama ci insister ngir ngeen dellu seen xel nit dama ne gannaaw teggin yi ngëm ak sopp sopp daanaka ci ngëm rek lay juddoo mooy meññetum ngëm ngëm nan nga koy faggoo ak sopp gi nan nga koy faggoo nan ngay faggoo sopp gi moo di di laajte aw meloom di ko xalaat ci sa xel di wéet di ko xemem di ko xalaat di laajte ay darajaam di laajte ak njàmbaaram di laajte ay kawtéefam di laajte la mu bëggoon xam ko ak la mu bañ nga di ci xalaat farala li ñuy wax méditer maanaam di toog di wéet di ci xalaat di ci dellu sa xel ndax boo dee ñaan sax ci barkeem nga delloo si jëmmam ba na ko xamoon na nga ko daan gisee ca la wuyu ca la nangu ñaan na la yàlla di wuyoo ca la gën a gaawee ndax taalibe bi dana dem ba ci sëriñam du aajowoo ñaan day delloo si ci xelam rek melaw sëriñam lu yàgg-yàgg bala ngay àgg ci yàlla da nga dem ba mel na yàlla bindul woon benn mu def lu dul yow ndax sa xel ak sa xol dara du ci nekk lu dul yàlla te bala ngay àgg foofu da nga dem ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana mel ne benn jaam amul bu ñu bind ba mos a dox ci kaw suuf lu dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam te bala ngay àgg ci loola da nga dem ba defe ne sa sëriñ dong la yàlla bindoon dootoo bëgg kenn kenn ku dul moom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mas na ne sëñ gaawaan yow xanaa bëgg nga ma de mu ne ko waaw waaw mu ne sëñ Ibrahima xanaa bëgg nga ma de mu ne ko waaw waaw ba ñoom ñëpp daaj mooy man de bëgguma leen ñu ko ah déedéet man yàlla rek laa bëgg kon xol bu ko dara feesee leneen dootu ca mën a dugg naka noonu jëmm ci bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg xam ne dafa bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg ba jox ko dëgg dëgg bëggam fa mën a moom ndax kenn ku nekk fa nga ndax xol du fees ba dara mënu caa dolli ko itam taxul la ñu mën a bëgg jeex mu ngi demee ne rek ne ku nekk ak sa ndab ñi amee paan ñi amee leket ñi amee aset ñi amee mbalka ñi amee koop ñi amee kaasu attaaya kenn ku nekk boo feeslee rek leneen dootu ci mën a dugg waaye ki la gën a rëy ndab rek mooy ca gën a mën a def lu bari waaye boo demee ba nga xam ne yow ndab li nga amee fees na dell dell ba leneen xaju ca àgg nga ca sa dayo yow àgg na ci dayoo fees léegi bu boobaa yow mii yaay kii jëfandiku ci barke sëriñam di def ak di dindi ba duñ la xàmmee moom da ci dem ba nga xam ne ni sa xol sooyee ci moom ba nga xam ne moom ci boppam mun mel na yaay moom mooy moom nga mel na nga taxaw ci maqaamam bu yomal xeyaamee ci maqaamam ngay dekkee waaye nag bala ngay àgg foofu da nga jaar fee jaar fee jaar fee jaar fee da jaar fu baree baree bare da nga jaar ci xaaxaam bi da nga jaar ci naaj wu tàng wi da jaar ci galaas gi da nga jaar ci xal yi da jaar ci gël bi da jaar ci yari daqaar yi da jaar itam ci jaani ñàngoor yi fépp da fa jaar waaye nag kooku ngay gis nga xam ne dangay koy teg bët wala ngay teg bët lu bokk ci moom ba tey jaar ci moo gën a yomb ne dangay yootu yàlla fa mu nekk ku yootu ku yóotu jant bi na ngay def looy mujjee yóotu jant bi ndax da ko jàpp mooy man mii damay dem ci yàlla te duma jaar ci kenn bu fekkee ne nag jaar nga ci jaaruwaay bi man daal fi mu ne sax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu beneen yoon